بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر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 ñaar rakka la ci ñaar rakka ñu gisoon ci xadiis sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne sallaytu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'da adh-dhuhr wa rak'atayn ba'da al-jumu'ah wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha mu ne julli naa ànd ak yonent bi alayhi ndawal yàlla li alayhi salaatu wassalaam ñaari rakka laata tisbaar ak ñaari rakka ginnaaw tisbaar ak ñaari rakka ginnaaw ajjuma ak ñaari rakka ginnaaw timis ak ñaari rakka ginnaaw gée maanaam àndandoo gii nag du ne dañoo àndandoo woon julleendoo ci mbooloo waaye maanaam li muy tekk mooy dañoo àndandoo woon defandoo ko kenn ku ci nekk julli say ñaari rakka ci sa wàll loolu la ci jublu son nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu taala anhuma muy nettal ne yonent bi alayhi salatu wassalaam dafa wax wa mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaxtubu iza jaa ahadukum iza jaa ahadukum wal imaamu yaxtubu aw qad xaraja falyusalli rak'atayni képp koo xamante ne dafa ñëw maanaam bu fekkente ne kenn ci yéen boog dafa ñëw fekk imam bi di xutba wala boog mu génn na daal di julli <coughs> ñaari rakka <coughs> naka noon gisoon nañ ci xadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne moom la doon nettali ñaari rakka yonent bi alayhi salaatu wa julli ci biir Kaaba gi comme ni nga xam noonu salla salla rasulullahi sallallahu fil Kaaba lañ ko laaj sayyidina Bilal radiyallahu anhu mu ne ko waaw naam ñu ne ko fan kul mu ne ko bayna haatayni ustuwatayni maanaam diggante ñaari keno yii ñaari po keno ponk miir yi bi mu génne mu ne summa xaraja fa salla rak'atayni fi wajhil kaaba naka noonu itam bi mu génnee kaaba gi tamit dafa julli ñaari rakka jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy kaaba gi maanaam buntu kaaba gi loolu tamit ñu gisoon ci xadiis mu'allaq bu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne awsaani nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi rak'atay duha yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ma dénk ñaari rak'ay duha naka noon gisoon nañ ci hadith sayyidina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu ma ghadaa alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr radiyallahu anhu ba'dama ibtadda nahaar wa safafnaa waraa'ahu fa raka'a rak'atayn mu ne yenente bi alayhi salaatu wassalaam xëy na moom ak moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu ginnaaw bi nga xamante ne bëccëg gi tàllalu na maanaam bëccëg gi maanaam sori na ñu daal di muy sàppel ñu ñaari maanaam mu sàppe ñu sàppe mu ji ginnaawam mu daal di julli ñaari rakka gisoon nañ tamit baabul xadiis yaani ba'da rak'atayil fajr buntu waxtaan buntu bi nga xam ne mooy wax ci waxtaan ginnaaw maam niñ ci nam mooy ginnaaw ñaar rakkay fajar yi ñu gisoon ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la wax ne su fekkente ne moom dafa yeewu mu ne mu ne mu muy wax ne salla mu ne yenente bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli rak'atayni fa in kuntu mustayqizatan haddathani wa illa taja maanaam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su jullee ñaar rakkay fajar ba noppi su fekkee yeewu naa dafay waxtaan ak man su fekkente ne su dul loolu rek mu daal di tëdd naka noonu gisoon nañ ci baabu taahudi rakatayil fajri wa man sammahuma tatawwa buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci ku kóllërante ak maanaam takkoo gi ñu war a takkoo ak ñaari rakkay fajar yi ak tamit maanaam ni ak waxu ki nga xamante ne ak mbiru ki nga xam ne daf leen a tuddee ni coobarew la maanaam mu daal di jëfandikoo taw tatawwa te ñu gis ne ci xadis bi baatu naafila la jël jël la indi comme ni nga xamante ne moom lay sayyidat Aisha wax radiyallahu ta'ala anha mun lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu min ashaddu minhu ta'ahuda ala rak'atay al-fajr mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu woon ci dara ci ay xeeti naafilal di gën a ak moom lu dul lu bokkut ak maanaam que ci ñaari rakkay fajari ni mu takkoo nag ñaari rakkay fajari ci xeeti naafila yu takkoowul ak moom ak benn naafila gisoon nañ tamit maanaam te loolu baat boobu dinañ jëw ci teqantal googu insha allahu taala gisoon nañ tamit baabu ma yuqra'u fi rak'atayil fajri buntu li nga xamante ne moom lañuy ñuy ci ñaari rakkay fajari nu gisoon ci xadiisu sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne dafa ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli bil-layli salaasata ashara raka'a thumma yusalli idha sami'a an-nidaa'a bis-subhi rak'atayni khafiifatayni ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa baaxoo woon di julli fukki rakka ak ñett sopp mu daal di julli ñaari maanaam bu bu déggee nodd ci suba gi maanaam mujj julli ñaari rakka yu woyof muy ñaari rakka yu fajar maanaam lool tamit gisoon nañ ni fukki rakka ak ñett yi li muy tekki moom mooy ne ñaari rakka yu woyof yi nga xamante ne moom lay jëkke ngir maanaam yëgal xeet bi bu ñu yeewoo maam ci nelaw li nga xamante ne moom la ñu war a mooy ñaari rakka yu woyof balaa ñoo songu la bi yi nga xamante ne dañ koy def ay ñaari rakka yu gudd ngir gaawal li nga xamante ne moom muy fecc gi nga xamante ne moom mooy fecc maanaam fas-fas euh, bi seytaane yi di fas ci doq nit ñi bu fekkente ne ñu ngi nelaw naka noonu suñu yeewoo ñaar rakkay fajar tamit ñu daal koy defee noonu <coughs> naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi xam ne dafa ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yukhaffifu rak'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummi al mu ne yenente bi alayhi salaatu wassalaam dafa daan eh, woyofal ñaari rakka yi nga xamante ne ñoom lay julli laataa suba mbéta xanaa may daal di wax ne ndax moom jàng na ci ummul kitaab léegi mu daal di <coughs> abwaabu tatawwu maanaam eh, fii nag dawlu eh, ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy nu sax yi nga xamante ne moom la ñoo nekk ñoom lañ solo saxiixu imaam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari tarjuma boobu dafa rot maanaam li nga xamante ne moom mooy buntu bu bees boobu mu nekk xeetu téere bu bees boobu dafa rot muy abwaabu tatawwu buntu yi nga xamante ne dañuy wax ci coobarew waaye li ci ëpp naan ni nga xam ne noonu lañ ñëwee mooy ne partie yeneen a hadith yi moo la buntu yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu dañoo ñëw ci buntu baab ci kitaabu di bil layli maanaam foofu lañu ñu dikkee waaye am na ci nusax yi xatta bi nga xam te ne mooy nusax yoonu ni yeeyi maanaam yooyu sax xattaa yooyu sax daf ci rat waaye am na ci nu yoo xam ne dañu abwaabu tatawwu bil layli comme ni nga xamante ne noonu la ko yenn surraax ku mel ne imam uh, al-Qastallaani ak ku mel ne imam al-Ayni rahmatullahi alayhima ak ñeneen rahimallahu al-jamii amma al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala moom uh, defu ci mention da waxu ci maanaam defu ci am na ay nusx ci Sahih imam Bukhari yoo xamante ne dañ ko indi mu nekk beneen téere bu bees maanaam mu nekk xeetu beneen buntu bu bees boo xamante ne dafa tudd abwaabu tatawwu maanaam ay buntu yoo xamante ne daf koy indi ci di wax ci wàllu coobarew maanaam bu boobaa yu duñu mën lu dul maanaam am loo xam maanaam duggal wax ju mel noonu maanaam ne buñ ko doon sarxa ci buntu boobu wala boog buñ ko doon <laughs> buñ ko doon def taaliqaat yi bokk maanaam mooy annotation yi ñuy def ci buntu boobu ñu daal di koy leeralaale maanaam abwaab comme gisoon nañ li nga xamante ne moom lay tekki mooy ne ay buntu maanaam day taxaw taxawaayu kitaab maanaam ngir ne kitaab moom mooy làmboo ay buntu amma li nga xamante ne at tasawwur moom naam fii lughatan moom mooy at tabarru' wa wa takalluful taa maanaam moom mooy at tabarru' mooy di coobarewoo di def dara di di xirtal ci def dara waaye ànd ak maanaam takallufu taa maanaam comme li nga xamante ne noonu lay defee maanaam noonu la nit ki di toggee boppam maanaam ak topp yàlla loolu moom mooy ak tatawwa comme ni nga xamante ne noonu la ko alxuraan waxe fa man tatawwa xayran fa huwa xayrul la képp koo xamante ne da ngaa coobarewu ci loolu moo gën ci yow maanaam kon mu nekk loo xamante ne nit ki daf koy def fekk li nga xamante ne moom laf koy laf laf koy defee dafay nekk loo xamante ne moom ci jëmmi boppam moom moo ko moom moo ko indi maanaam moom ci jëmmi boppam moo koy defal boppam ci loo xamante ne amul lenn loo xamante ne luñ ko teg la loolu nag bu boobaa ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp ni ñuy firee ba tatawwu mooy lépp loo xamante ne dafa génn ci wàll loo xamante ne farata la wala boog mu nekk loo xam ne lu war la maanaam maa adalu fard wal waajib am na yoo xamante ne yokk nañ ci wa sunna ak sunna ngir ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute amma fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom moom ta tatawwa mooy lépp loo xamante ne maanaam yow yaa ko tànnal sa bopp di ko def te loolu bu boobaa day daal di gën a dëkk dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy baat bi ci luga waaye dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci ëpp li nga xamante ne ñoom la ñu jàpp ne loolu moom mooy at tatawwa maanaam moom mooy coobare woo jaamu yàlla moom mooy dangay def loo xamante ne nit ki daf koy maanaam daf koy def mu nekk sunna wala boog mu nekk loo xamante ne man mandub la wala boog comme rawatina ci fuqaha u shafi'i yi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ci seen usul li nga xamante ne moom mooy sunna ak tatawwa ak naafila ak mustahab ak man mandub yooyu yëpp amul benn différence boo xamante ne am na ci seen diggante am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyyi yi rahmatullah alayhim ñoom tamit daanaka lu mel noonu la ñu indi waaye dañu wax ne mbir yi dafa am ay degré dafa maanaam tolloowuñu bu fekkente ne maanaam kon loolu maanaam sunna maanaam moom moo ëpp doole waaye li nga xamante ne moom mooy mustahab maanaam yooyu moom mooy nga xamante ne wala mandub wala fadila yooyu ñoo gën a néew doole tuuti amma li nga xamante ne nag maanaam kon te naka noonu tamit lool moom maanaam moom mooy mazhabu hanabila rahmatullah alayhim waaye yooyu yëpp dañu naan ñoom ay naafila lañ naka noonu dañuy wax ne ak ñoom tatawoo lañ maanaam yooyu kon bu boobaa moom mooy sunna rek moom mooy lépp loo xamante ne dafa dugg ci maanaam yëggut ci niveau euh, ci niveau farda wala boog waajib maanaam nekkul farata te nekkul waajib loolu mu ngi tudd tatawwu te mu ngi tudd sunna te mu ngi tudd naafila ba mu des ne fuqaha hanabila rahmatullah alayhim ñoom sunna moo gën a kawe ci ñoom que yeneen yi ci def ci maanaam sunna buñ koy wax moom mooy loo xamante ne lu màgg la loolu moom moo tax ñoom ñoo gën a jege fuqaha u maliki yi rahmatullah amma li nga xamante ne moom la fuqaha u maliki yi ñoom rahimahumullahu taala di de di euh, di teg ci euh, baatu euh, yooyu yëpp mooy dañ koo teqale comme li nga xamante ne noonu la ko imam al-Khattab waxe rahimahullah te mu nekk wax joo xamante ne maanaam comme lii cheikh cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn cheikh Abdullah ibn Hajj Ibrahim ash-Shinqiti rahimahullahu taala wax ci maraqi su'ud li mubtaghi ar-ruqyi was mu ne fadilatun wan nadbu wallazi tuhib taradafat thumma tatawwu'un taxib tuhib raxibatun ma raghaba fihi nabi bi zikri ma fihi min al ajri nujubi aw dama fi'luhu bi wasli nafli wan naflu wan eh, wan naflu min tilka al quyudi akhli wal amra bal a'lama bis sawabi fihi nabiyyu rushdi was sawabi wa sunnatun ma ahmadun qad ma wa sunnatun ma ahmadun qad wazaba alayhi wa zuhuru fihi wajaba wa ba'duhum samma allazi qad akkada minha bi wajibin fa khudh ma quyida maanaam li nga xamante ne kon moom mooy teqale li nga xam ne moom moo aju ci euh, diggante yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fadila ak mandoob ak mustahab ak raxiba ak li nga xam ne moom mooy euh, euh, moom mooy naafila ak li nga xamante ne euh, moom mooy sunna ak di leeral tamit ci teqale googu diggante sunna ak sunnatun muakkada <laughs> mu ne maanaam fadilatun wa bu nadbu wallazi tuhib fadila ak bu ak allazi tuhib ak li ñu sopp maanaam fadila ak mandu ak loo xamante ne dañ koo sopp maanaam fadila moom mooy ngëneel li nga xamante ne moom mooy ngëneel ak mandu ak mu day maanaam ak ak li nga xamante ne mustahab la mooy lu ñu sopp yooyu mu ne taraadafat maanaam yooyu yëpp ay synonyme lañ maanaam ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim bu ñu xoolee li nga xam mooy li gën a siiw ci mazhab bi mooy yooyu ay ay ngëneel la maam ñoo nuróo loolu mooy lan mooy lépp loo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wax maanaam leeral na ci ni lii lu baax la maanaam te ñu gis ko mu def ko lu mu néew mu benn yoon wala ñaari yoon maanaam ñu gis ne daal ay xadiis yi rot ci wane ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko maanaam niw na lu mu néew néew benn yoon wala ñaari yoon <coughs> waaye nekkul loo xamante ne <coughs> daf koo takkoo woon daa iman waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa bokk ci li nga xam ne moom la jagoo mooy du jëf benn jëf ju baax ba pare bàyyi ko carrément déedéet maanaam daan dina ko defaat xëy na mais même bu fekkente ne <coughs> du ko def tout temps loolu moom mooy kon fadila ci biir jëf yi nga xamante ne gis nañ ni lii du lu beneen bi nga xamante ne mu ne summa tatawwu'un tuhib maanaam tatawwu mooy loo xamante ne dañ koo coobare woo loolu moom mooy mu ne un tuhib maanaam mooy loo xam ne nit ki moo ko tànnal boppam maanaam kon loolu moom la ñuy wax tatawwu kon ñu gis ne am na différence entre yee ak bii nga xamante ne comme masalan tey bu nit ki taxawoon di julli ay rakka yu ko neex moo xam guddi gi la wala bëccëg gi la loolu bu boobaa tatawwu lañ koy daal di tudde te tey buñ doon xool masalan tey yeneen euh, rakka yoo xamante ne comme par exemple rakka yi nga xam ne moom mooy comme masala yi julli yi nga xam ne moom la ñu mooy mooy euh, euh, duha mooy yor-yor ak yu mel noonu ñoom fadila lañ koy tuddee ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxoowul woon doon ko def <coughs> doon <coughs> am na ci borom xam-xam yu ju ko yóbbu ci sunnatul muakkada mu ne raxibatun ma raxaba fiihi nabi bi zikri ma minal wa uh, bi zikri uh, bi zikri ma fihi minal ajri jubi mu ne yeneen bi maanaam ragiba mooy lépp loo xamante ne lu maanaam lu ñu xemmem mooy marhubun fihi dañ koy tamit ragiba mooy lépp loo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci xërtal nit ñi maanaam xemmem loo ci nit ñi ci tugg yiw réy gi ci nekk wala boog aw daama fi'lahu bi wasfi nafli wala boog mu saxal ak jëf bi di ko def waaye ci melo woo xamante ne meloog naafila la maanaam <coughs> te loolu ñoom benn lañ ci am te moom mooy fajar li gis ne yeneen bi sallallahu alayhi mësu koo bàyyi comme niñ ko gisee léegi dafa takkoo woon ak moom lool waaye tamit mu daal di nekk loo xamante ne maanaam daf ci xiirtal digg ci pay gu réeri te moom mooy moo gën àdduna ak li nga xamante ne moom moo ci biir mu ne wan naflu mintil kal ku yu di axli wal amra maanaam mu daa def wal amra bal a'lama bi fii fiihi nabiyyu rusdi wa sawaabi maanaam euh, li nga xam ne moom la ñuy wax raxiba maanaam li ñuy wax naafila maanaam bu ñu jëfandikoo baatu naafila bu ñu fàttalikoo imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa ni wa man sammahuma naafila nama tatawwa maanaam nga gis ne baatu tatawwa ba pare maanaam nga gis ne ci imam al-Bukhari rahimahullah moom naafila benn la comme ni mu nekkee ci jumhur waaye fuqaha u maliki yi rahmatullah ñoom tekkale nañ leen ñoom dañoo jàpp ne naafila lan lay tekki buñ naan nangam naafila la mooy yi ñu jot a wax yépp ci fadila ak mustahab ak mandub ba pare wax ko ci tatawoo ma ah, ba pare wax ko ci raxiba maanaam tënk yooyu yépp da nga ko ciy génne ci lépp loo xamante ne yëggul ci dibo farata wala waajib loolu la ñuy tuddee naafila maanaam ko ba pare daan ne waaye lenn rek la ñu gis maanaam ba pare yenente bi sallallahu alayhi wasallam diglewu ko waxul ne dañ ko def waaye rek dafa ni am na yiwu réewu ci ne comme par exemple julli yi nga xamante ne nit ki bu duggee ci jàkka maanaam ñaar rakka yooyu nga xam ne def tahiyatul masjid wala boog yu mel noonu yooyu ay naafila la wa dégg nga waaye kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la wax waaye mu léegi nag mu ne sunna mooy lan mu ne wa sunnatun ma ahmadun qad wa zaba alayhi wal wa wa zuhuru fiihi wajaba maanaam sunna mooy lépp loo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo takkoo ba pare ni ko mu ne wa alayhi ma wa baba alayhi wa baba alayhi wa zuhuru fiihi wajaba maanaam feeñ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn di ko def ci biti nit ñi di ko gis loolu tamit dafa war pour ñu mën a wax ne lii sunna la ba pare mu am dalil yuy tegtale ne mbir mi yëggul ci niveau farata maanaam mooy lépp loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon non seulement daf koy takkoo di ko def kon nga gis ne moom foofu noonu xaw na fu nuroo ak euh, rahiba ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam takkoo na di ko def sauf que yenente bi bu koy def daf koy def ci biir mbooloo maanaam nit ñi dañ koy gis mu koy def ko ci biti ñëpp di ko gis te musu ko bàyyi comme par exemple bu fekkente ne dañ naan maanaam raxas loxo yi laataa ñuy jàpp wala gallax ndiku serax ndiku fiir yooyu musu ànd ak loolu yépp nag maanaam am nañ dalil yu tegtale ne duñu farata maanaam waruñu loolu bu boobaat ci la ñuy wax ne lii na la maanaam kon ñoom sunna ci yooyu lañ koy yóbbu mu ne nag waaye euh, dafa moo tax feeñal gi dafa dafay nekk loo xamante ne daf ci daal di war mu ne wa ba'dhum samma allazi qad arkada minha bi waajibin maanaam kon mu ne am na ci ñoom ñoo xamante ne nag dañoo tuddee li nga xam ne moom mooy sunnatul muakkada muakkad maanaam sunnatul muakkada maanaam mooy sunna boo xamante ne dañ koo fedd la ngir ne sunna yi tamit xool nañ leen gis ne ñoom ñëpp tolloowuñu ay degré maanaam bu boobaa sunnatul muakkada la loolu moom moo tax ci fuqaha hanafi fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom sunnatul muakkada bàyyi ko maanaam moo tax ñoom presque ñu koy tuddee waajib te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom moo am ci ñi nga xamante ne ñooy fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ci ñenn ci ñoom ku mel ne al imam ibnu abi zayd al qayrawani day wax tax sunnatun waajiba maanaam ak yu mel maanaam ne lii sunna la gu war comme julli ñaari iid yi mu ne sunnatun waajiba alors mu sunnatun muakkada la ñeneen ñi ci des di wax maanaam masalan yooyu noonu nga xamante ne loolu nag moom mu ne lool dafa nekk loo xamante ne ñoom da ba pare beneen bi ci des tamit mooy ne léeg-léeg il fuqaha loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam léeg-léeg fuqaha maliki rawatina imaamu Maalik rahimahullah daan ne nangam sunna la ba pare yéeg tiku ci degré bu kawe ba pare Euh, daal di wax ne boo ko bàyyee da ngay am bàkkaar maanaam te donte doo am bàkkaar parce que lu tax parce que sunna bu amee doole ci ñoom moo tax boroom xam-xam Maliki rahmatullah alayhim ñu wuute sax ci niveau wu na ndax ku ko bàyyi day am bàkkaar waa wala déet maanaam kon bokkul ak ni nga xam ne ñoom la awaam yi di gisee naan loolu na la maanaam kon na bu fekkente ne da nga ko bàyyi ñoom dañuy jàpp ne dangay am bàkkaar maanaam ci seen istilaah bi comme par exemple dindi sobe ci yére mais loolu boobaa dañ koy tënk ànd ak nga fàttaliku ko ba pare euh, mën ko bu boobaa dindi ko dañ naan la maanaam ñenn ñi dañ ne waajib la ñenn ñi ne sunna la mais sunna boobu soo tayee jël sobe takkal sa yére ba pare ne damay ko damay mën naa jullee nii du yàq sama julli ngir sunna la da ngay am bàkkaar même bu dee du yàq julli gi maanaam même bu dee du yàq julli gi ci seen masab mais jëm ñi nga tey ko bàyyi sobe bi te nga waroon ko mën dindi loolu da nga ciy am bàkkaar maanaam loolu moom moo tax il faut que ñu bu baax a baax ñu différencier entre li nga xamante ne moom la <coughs> maanaam loolu nga xamante ne euh, moom mooy <coughs> loolu fuqaha Maliki wa rahmatullahi alayhim léegi nag mu daal di def ñu daal di am na loo xamante ne maanaam euh, da yu ñu yoo xamante ne fuqaha Maliki rahmatullahi am jàpp nañ ne même bu fekkente ne ci buntu tatawoo lay dugg wala boog ci buntu naafila lay dugg. yooyu boo ko xësee ba tàmbali daa iman abadan da ko koo war a mottali maanaam te boo ko bàyyee da nga war a fay maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne moom la comme ni Xattaab wax euh, salaatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kaza euh, i'tikaafuna tawaafuna ma'a timaamil muqtadi voilà yalzamul qadaa bi qat'i aamidi maanaam bu boobaa day daal di war maanaam bi qat'i aamidi Euh, te euh, mu ne euh, wan naflu laysa bi shuru'i yajibu fi ghayri ma ma nazamahu muqarribu maanaam loolu la njëkke maanaam daf ko ndax daf ko jël daf ko daf ko cee teg sax d'ailleurs ci partie boobu la ko teg moom Cheikh Abdullah ibn Haaji Ibrahim as-Sinqiti rahimahullah mu ne li nga xamante ne naafila moom boo ci xësee ba dugg maanaam mottali ko du nekk lu war maanaam tey voilà maa ngi saraxe nangam bu ma neexee yooyu yëpp ci tabarru'aat yi la dugg la dugg maanaam ci tatawoo la dugg maanaam ngir ne tatawoo tamit du ne ci julli kese day am de day am ci koor day am ci saraxe day am ci yeneen ak yeneen maanaam lépp loo xamante ne yaa ngi koy def comme niñ ko tënk biñ ko tënk rek yaa ko tànnal sa bopp loolu dafay daal di dugg ci buntu tatawoo maanaam li nga xamante ne nag mu ne warul mu ne ba mu def li nga xamante ne moom la kii jegeñal mbir mi mooy imam al-Khattab rahimahullahu taala jeex euh, jegele mbir mi mu ne qif wastami masailan qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu ta taxawal nga déglu li masala yi nga xamante ne atte nañ ci boo ko xësee ba tàmbali ah euh, qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu maanaam ne boo ko xësee ba tàmbali da nga koy mottali day daal war voilà ci la tàmbalee wa hajjuna wa sawmuna kaza na wa umratun lana ka zaatika funa tawaafuna ma'a timamul muqtadi maam tawaafuna ma'a timamul muqtadi ñii yëpp nag fa yalzamul qadaa bi qat'i amidi maanaam day daal di war ci boo ko dogee da ngay daal di war mooy lan salaatu naa suñu julli boo xësee ba tàmbali naafila julli allahu akbar mënutoo koo dog comme nu la neexe maanaam loolu salaatu wa sawmu naa naka noonu koor maanaam loolu lii wax mooy ci fuqaha maliki yi ah, rahmatullahi sinon waxoon nañu ne bañ ca tollee ne euh, ci kitaabul imaan la ne koor ma nit ki mën na koo dog su ko neexee ngir ne moom moom boppam te loolu gisoon nañ ko waaye ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom mënoo koo dog maanaam salaatuna wa sawmuna wa na ak suñu aj ak moom boo ko tàmbalee loolu ijma la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam ñaar yooyu rek ñooy ijma mooy hajj ak umra ne ñoom boo xësee ba tàmbali doo ko mën a dogati comme ni nga xam ne maanaam donte naafila donte aju naafila la donte umra nga def maanaam doo ko mën a dog ngir alquran moo ne wa atimul hajja wal umrata lillah na ngeen matal aj na ngeen mottali aj ak umra ngir yàlla maanaam kon loolu loolu moom mooy ñaar yi nga xam ne ñëpp dëppoo nañ yi ci def nag moom fuqaha maliki rahmatullah ñoom ñoo ci gën a maanaam kon muy julli koor naka noonu euh, hajj ak umra kaza i'tikafuna i'tikaf tamit soo duggee ni damaa yéene i'tikaf nangami fan maanaam yow boo ko dogee da nga koy fayaat yeneen i bés maanaam euh, voilà dégg nga euh, ak tawaafuna maa timaamil muqtadi tawaaf tamit boo ko xësee ba def ak eh, maanaam loolu tamit da ngay daal di boo commencé tawaaf mënoo tawaaf ba ca digg ba juróom-ñaari yi matagul donte tawaaf bi tawaafu naafila la ba pare nga daal di koy arrêté nu mu la neexee noonu dem sa yoon loolu mënta ne maanaam <laughs> ak ne kii di roy maanaam ki nga xamante ne moom mooy ñëw fekk ngay julli mu ne xa comme da yaa ngi la mën naa ñëw naa ñëw maanaam fas naa yéene na naafila ak waa ji julli wala boog fas naa yéene julli ak waa ji donte man julli naa ba pare kooku dootu ko mën a dogati maanaam loolu tamit du mën a dog affaire bi du ko mën a dagg ci bu ci coobaree boppam fokk mu am lu tax mu war ko mën a dindi lu leer mais du ñëw rek maanaam dog ko noonu loolu ci ngay gisee salaatul muhaza fuqaha maliki bu buñ koy wax tamit bu mu la neexee nga koy defee maanaam du saa la neexee rek maanaam ku la neex nga julli ci ginnaaw rek daane damay muhaza déedéet loolu du mën ne voilà maanaam moom mooy muy julli ci di julli may julleendoo ak moom fekk man maa ngi julli sama julli bopp voilà maanaam lool la mu ne yii yëpp nag fa yalzamul qada bi qat'i amidi maanaam day daal di war nit ki fay ko su fekkente ne daf koo dagg dog goo xamante ne gu bu mu tey la maanaam kon loolu moom mooy yi nga xamante ne euh, moom mooy euh, li ñu doon ubbee li nga xamante ne moom mooy baabu euh, kitaabu tatawwu léegi nag mu am ay xeet yi maanaam nga gis ne imaam al-Bukhari rahimahullah moom comme jumhur lay wax maanaam nga gis ne tatawwu daf ciy dugal lépp loo xamante ne jaamu yàlla la muy lépp loo xam ne naafila la comme li nga xam ne noonu la ko Shafi'i yi surtout ñoom rahmatullah def jàppe mooy ne tatawwu naafila sunna mustahab raghiba yëpp denn la maanaam ñoom noon lañ ko jàppee donte am nañ tekkantal ko am ci diggante sunna ak sunnatul muakkada dégg nga mu ne kon nag léegi mu daal di tàmbali ci baabu tatawwu ba'dal maktuba <coughs> buntu bi nga xamante ne moom mooy wax <coughs> baabu buntu ak tatawwu coobare woo ba'dal maktuba ginnaaw naafila yi <coughs> ma ginnaaw al maktuba julli faratay imaam al Bukhari rahimahullahu taala di wax ci maanaam di ci indaale li nga xamante ne moom mooy ginnaaw bi mu wax maanaam ci buntu coobare woo yi nga xam ne ñoom ñooy ginnaaw julli yi farata yi donte xadiis yi mu ci indi da ngay gis ne day waxaale ci li nga xamante ne moom mooy laataa ñuy julli tamit julli farata maanaam te moom mooy julli naafila yooyu moom mu daal ci indi li nga xamante ne moom mooy sunanu rawaatib yi te sunanu rawaatib yi moom la indi di leeral kon euh, buntu buntu boobu borom xam-xam yi comme niñ ko gisoon rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey rahimahumullahu taala euh, ñoom dañoo maanaam ñi nga xam ne ñooy xanafiyey dañoo jàpp ne fukki rakka ak ñaar amma ñi nga xamante ne euh, te moom mooy ñeenti rakka laata tisbaar ñaari ñaari rakka ginnaaw tisbaar ñaari rakka ginnaaw timis ñaari rakka ginnaaw ginnaaw gee ak ñaari rakka fajar yi maanaam yooyu mu daal di nekk kon fukki rakka ak ñaar maanaam ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy maanaam kon tàkkusaan moom moo amul dégg mu daal di am ñi nga xamante ne ñoom te loolu moom mooy yi war sinon yi nga xamante ne yooyu la ñu sopp maanaam ñoom sopp nañ euh, ginnaaw tisbaar nga def ñeenti rakka naka noonu gin euh, laataa tàkkusaan nga def ñeenti rakka ginnaaw timis nga def Euh, maanaam nga def tamit ñeenti rakka maanaam naka noonu ginnaaw gee nga defaat yeneen ñeenti rakka maanaam noonu laataa gee ñeent ginnaaw gee ñeent ñoom noonu lañ ko soppe amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom fukki rakka lañ wax te mooy fukki rakka yi Hanafi yi wax rahmatullah alayhim mooy ba pare waaye da nga ci wàññi ñaari rakka yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, laataa tisbaar maanaam laataa tisbaar au lieu muy nekk ñeenti rakka day daal di nekk rek ñaari rakka waaye loolu mooy li gën a néew ci Shafi'i rahmatullahi alayhim amma li nga xamante ne moom mooy li gën nag ci Shafi'i rahmatullahi alayhim mooy nga def ñeenti rakka ab avant tisbaar au lieu muy nekk ñaar ba pare ñeenti rakka nga yokk ko avant takkusaan ba pare gée nga def ci juróom benn rakka maanaam euh, euh, no timis bokk nga def ci juróom benn rakka au lieu ñaar waaye ñaari ñooy gën a feddale ko naka noonu Eh, eh, eh, gée nga def ko ñeenti rakka maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom loolu lañu ñu sopp amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu amu ci waaye daal maanaam sopp nañ nag maam li gën jaa néew mooy ñaari rakka saa ne maanaam ñaari rakka avant tisbaar ñaari rakka après tisbaar ñaari rakka avant takkusaan ñaari rakka après timis ñaari rakka avant gée ak ñaari rakka ginnaaw gée ak ñaari rakka fajar yi maanaam mooy lenn maanaam ñaar rakkaay fajar sax ñoom raxiba lañ ko tudde maanaam sax bokkul sax ci ba tey ci ci ci yooyu maanaam yooyu noonu ñoom yooyu lañu wax ne noonu lañ koy defee waaye nag li gën mooy nga def par ñeenti rakka maanaam ñeenti rakka avant tisbaar ñeenti rakka après euh, tisbaar ñeenti rakka avant takkusaan ñeenti rakka après timis ñeenti rakka avant gee ak ñeenti rakka après gee maanaam kon ñoom noonu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën <coughs> dinañ gis ne nag mazhab bii ci bunt bii moom ma Hanaabila yi rahmatullah Hanafi yi bokk rahmatullah alayhim <coughs> ñoo ci gën a dëgërle mazhab ngir ne ñoom bu ñu xoolee xadiis yëpp ñoom ñoo gën a dëppale ni nga xam ne noonu lañ koy defe te moom mooy ñeent ñaari rakka maanaam ñeenti rakka avant tisbaar ñeent ñaari rakka ginnaaw tisbaar ñaari rakka ginnaaw tàkkusaan waaye boo defee maanaam ñaar yooyu ñoo gën a feddaliku waaye juróom benn rakka ginnaaw tisbaar euh, ak maanaam ginnaaw timit maanaam doon ñaa doonte ñaari ñoo gën a feddale ko ak ñee ñaari ra ñaari rakka ginnaaw jee bu boobaa loolu moom mooy li gën a feddale ko waaye nag buñ ci yokkee ñeenti ñeenti comme ni nga xam ne maanaam muy ñeenti rakka euh, euh, ñeenti rakka ginnaaw maanaam laata tisbaar non ñeenti rakka ginnaaw tisbaar ñeenti ñeent juróom benn rakka ginnaaw timis ak ñeenti rakka laata gée ak ñeenti rakka naaw gée loolu moom mooy ak ñaar rakkay fajari bien sûr ak safa witar maanaam te li nga xamante ne tamit moom mooy julli euh, yoor yoor maanaam nga boole ko ci julli julli yoor yoor maanaam loolu euh, juróom ñetti rakka mooy li gën donte ñaar rakka nga ci def waaye tamit li nga xamante ne moom mooy julli euh, li nga xam ne mooy julli guddi gi maanaam fukki rakka maanaam maanaam muy juróom-ñetti rakka ak safaa witar maanaam loolu moom boo ko assuré moom moom moom assuré nga lu bëree bëri maanaam euh, loolu mooy yi nga xamante ne ñooy yi gën amaa yi nga xam ne ñoo aju woon ci àtte yooyu loolu waxoon nañ ko wa lillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab lay haddathana musaddad te mooy ibnu mustarad mustaqbal ibnu mustarad euh, mustawrad muy abul hasan al asadi al basri rahimahullahu ta'ala euh, génnaat la deux cent vingt-huit ci maanaam ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Yahyaa ibn Sa'iid te moom mooy ibn Farrukh imaam al-Haafiz al-Qattaan rahimahullahu ta'aala muy Abu Sa'iid at-Tamiimi al-Basri génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ubaydillah te moom ibn Umar ibn Hafs ibn Aamir ibn Umar ibnul al-Khattab ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari rahimahullahu ta'ala muy Abu Usman al-Adawi di Qurayshi al-Adawi di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ginnaaw na cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbaranaa Naafi' muy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhumaa de abu waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam muy Abu Abdullah moom tamit rahimahullahu ta'ala al-Madani Euh, moom mi ngi génn àdduna cent seize jàpp cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab euh, radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi di waa Makka ginnaaw ga mu nekk waa Madinatul Munawwara mooy euh, génn àdduna soixante-treize jàpp soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu ta'ala anhu qaala sallaytu julli naa ma annabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gisee léegi maanaam julli gii li nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy jullee ndoo nañu kenn ku ci nekk julli waaye loolu la ci jublu mu ne ànd ak yenente bi alayhi salaatu wa salaam maanaam ci benn bërëb bi nga xam ne fa lañ ne waaye sajda tey ne ñaari sujjóot maanaam li mu ci tekk mooy ñaari rakka qabla zuhri lu jiitu tisbaar wa sajda tey ne ak ñaar maanaam loolu kon tey dëgër li nga xam ne moom mazhabu Hanafi yi ma Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim wa sajdatay na ñaari rakka maanaam ba ba'da zuhri ginnaaw tisbaar wa sajdatay na ñaari rakka ba'da al-maghribi ak ginnaaw timis wa sajdatay na ñaari rakka ba'da al-isha ak ginnaaw gee wa sajdatay na ak ñaari rakka ba'da al-jumu'ati ginnaaw ajjuma comme ni nga xam ne leeraloon nañ tamit mas'ala boobu ci maanaam ni nga xam ne noonu la ñuy julli naafila ajjuma yi mu ne fa amal maghrib àndaal timis nag wal isha <coughs> ak gee fa sa fii baytihi ci biir këram la ko doon jullee maanaam timis ak gee bu jullee ñaar raaka yooyu du ko defee ci jàkka ji ci kër gi la koy defee maanaam loolu tamit bokk na ci li muy leeral mooy ne buñ nee julli ginnaaw timis sopp nañ ci saa maanaam ngi julli ko ci bu gaaw loolu jubluwuñ ci ne maanaam da ngay sëlmal asalaamaaleykum asalaamaaleykum rek daa di dugat allahu akbar déedéet naka noonu tamit buñ daan julli timis daa gaaw ak maanaam ci mazhabu maliki rahmatullahi alayhim ak shafi'i comme niñ ko gise woon rahmatullahi alayhim maanaam ci bien sûr maanaam li nga xam ne moom mooy mbooloom ci maliki yi nekk tamit loo xamante ne mooy waxu shafi'i mais nekk mbooloo mu bari ci Maliki rahmatullahi alayhi donte am na beneen mbooloo bu wax leneen comme ni ñoo xam ne noonu lañ ko gisee woon maanaam tegtalewul maanaam ne da ngay kàbbar comme ni ñu ko gisee ci ñenn ñi nga xamante ne loolu maanaam gis nañ ko ci ñenn ñi ñu doxalee noonu nga xam ne dañuy julli julli timis comme que dañ dafa gaaw maanaam dañuy def allahu akbar daal tari fatiha bu gaaw ba far daal ne qul huwallahu ahad daal ne al sëgg allahu akbar sama la bu ñu jullee daal di yëkkate ko tariwaat daal ne allahu samad daal di sëggaat daal di rukkoo maanaam ngir jàpp ne tamit dafa gaaw maanaam loolu moom mooy comme ni nga xamante ne loolu mooy euh, problème maanaam bu fekkente ne dañuy wax wax joo xamante ne amul ci dara lu muy tegu maanaam dañuy wax wax joo xamante ne duñu xam wax jii ci lan la tegu bu boobaa kenn ku ci nekk da koy mën a gëndalee nam la neexe naka noonu tamit ku nekk tamit bu koy jàngale wala bu koy wax daf koy waxee rek ni nga xamante ne maanaam noonu la jàppee ne noonu la gën a ci ni nga xamante ne noonu la ko déggee wala boog noonu la ko gisee ci téere yi loolu tamit mooy problème bi nga xam ne moom moo nekk ci di jàng njàng moo xamante ne tegtulu tegul ci ay dalil maanaam loolu beneen maanaam musiba la yàlla nañ ci yàlla nañ yàlla sàmm mu ne xaalam euh, nu euh, abi zinaad te euh, moom mooy abdurrahman ibnu abdullah ibnu mooy abu zinaad benn maanaam doomam muy abu muhammad al-qurashi al-madani moom mi ngi gi gane àdduna ci téeméeri at génn àdduna téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak ñeent maanaam cent soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu waaye Baghdad la génne àdduna moom mu an Muusaa ibn Uqba mooy imaamu imaamul Maghaazi Muusaa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashi al asadi rahimahullahu taala muy abu muhammad al muttarifi di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam génn àdduna cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne an Naafi' te moom mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma loolu mu ne moom li mu wax moom mooy ba'dal ishaa'i maanaam ginnaaw timis fii ginnaaw gee fii ahlihi ci njabootam mm-hmm. maanaam kon loolu moom lay wax ne maanaam kon moom ginnaaw waxul ne ginnaaw timis waaye ginnaaw gee rek la wax mm-hmm. loolu la wax ne fii ahlihi ci njabootam la ko doon jullee te loolu bu boobaa li nga xam ne moom mooy teqantal bi moom mooy ne kon timis gi tamit ci biir jàkka ji la ko la ko daan jullee kon bu boobaa dañuy daal di gis ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma dafa wax ne day dafa leeral ne kon léeg-léeg mu def ñaar yi maanaam léeg lekk mu def julli gi nga xamante ne moom lay julli ginnaaw tamit ci euh, waa kër ga léeg-léeg mu daal di koy euh, def ci euh, jàkka ji wallahu a'lam mu ne wa taabaahu maanaam topp na ki nga xamante ne moom mooy Musa ibnu Uqba euh, Musa ibnu Uqba Kasir ibnu Farqad muy euh, al-Madani di rahimahullahu taala di waa Misra maanaam tamit maanaam waa Madina la cosaanoo waaye Misra la dëkkoon euh, rahimahullahu taala maanaam moom nag bi muy génn àdduna ak ndaw la maanaam gone la woon comme niko ko imam az-Zahabi wax waxe rahimahullahu taala mu nekk ci siqaat yi màgg yi rahimahullah wa Ayyub te moom mooy ibnu abi Tamiimata as-Saxtiyaani rahimahullahu ta'ala muy Abu Bakr al-Basri gannaaw na 68 ani gannaaw na 131 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Naafi' maanaam mu jëlee ko ci moom Naafi' mu ne wa haddathatnii maanaam kan kii wax mooy Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa maanaam ginnaaw bi mu nettalee ni Yonent bi doon doxee sallallahu alayhi wa alihi Euh, maanaam yii tamit li imam al-Bukhari rahimahullah taala indi maanaam mutaabaat bi maanaam day leeral ne li nga xamante ne moom mooy kon li gën a dëgër maanaam li gën a bëri li ñu ki nga xamante ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma moom mooy ba'dal isha maanaam gée bi maanaam ne bu jullee gée rek day daal di ñibbi kër ga foofu lay jullee ñaari rakkaay yi maanaam loolu mooy li gën a siiw li nga xam ne mooy li gën a dëgër ngir ne ñu bëri dañoo def mutaabaa ci maanaam ci hadith bi lool loolu la ci jublu moo tax mu indee ni nii amma nga xamante ne moom mooy hadith sayyidat a a a mu e, mu ne wa haddathatni nettal na ma ukhti sama e, sama jigéen maanaam e, Hafsa radiyallahu ta'ala anha muy sayyidatna Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anha bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli daan julli sajdatayni ñaari rakka xafi batini yu woyof ba'dama ginnaaw bi nga xam ne yatlu aw moom la daan fenk al fajru fajar bi maanaam kon nga gis ne moom fekk suutoon julli fajar bi mais so sërëm moom fekke daan na ko fekke ngir soxna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam moom kon moom mu ne mooma nettali nee euh, fajar gi moom ñaari rakka yu woyof la ko daan def maanaam ngir mu xam nan la ko daan defee wa te nekkoon na saatan Euh, jamono yoo xam ne waxtu yoo xam ne laa adxulu doonu ma dugg ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii haa ci waxtu woowa maanaam waxtu woowa moom daanu ma ñëw di fekk ci yenn maanaam jamonoy fajar bu fajar gi dee xar noonu loolu du ma fekk ma daan nekk ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne taabaaxoo gis nga wax jii nga xamante ne ba tey ci càllale gëla la ba xam ne ci Naafi' la jaar maanaam nga xam ne dafa yeggale wax ji Kasiir ibnu Farqad biñu doon as-Saxtiyaani an Naafi' mu jël ci Naafi' maanaam ñoom ñëpp indi nañ wax ji yokk ko ci xadiis bi ci seen riwaayaat mu ne wa qaala ibn Abi Zinaad waxoon nañ ma am Muusaa ibn Uqba ba tey an Naafi' ba'da al-ishaa'i fii ahli maanaam lii dafa indiwaat wax ji nga xam ne moom la waxoon ci kaw dégg nga maanaam ngir dëgëral ne rek mais xadis bi jëmmi xadis bi la maanaam jëmmi xadis bi la moom lañ ci yokk lii moom la yokk ne mi haddathatnii Hafsa ukhti Hafsa radiyallahu ta'ala anha wallahu a'lam maanaam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko hadis 618 ak 935 995 euh, indi woon na ko tam 1165 dana ko indiwaat hadis numéro 1180 imam Muslim indi na ko hadis numéro 723 ñaari yoon indi na ko hadis numéro 729 ak 749 ak ñetti yoon hadis numéro 882 imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro cent vingt-sept cent vingt-huit cent trente cent vingt huit mille cent trente mille cent trente-deux ak mille deux cent cinquante-deux imam at-Tirmidhi in ko hadith numéro quatre cent vingt-cinq quatre cent trente-deux quatre cent trente-trois quatre cent soixante et un cinq cent vingt et un cinq cent vingt-deux ak cinq cent cinquante et un imam an-Nasa'i in na ko lu bari imam Ibn Majah in na ko hadith numéro mille cent trente mille cent trente un mille cent quarante-quatre imam Ahmad ibn Hanbal moom it lu bari la ko indi nañu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ hadith bi rahimallahu al-jamii' mina baabu man lam yatatawwa' ba'da al-maktuba maanaam lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ko indi ci di wane ni julli yooyu nga xam ne mooy julli naafila yi yooyu boro maanaam dañ koy indi dañ koy def maanaam mais du ne obligatoirement dañ ko war a def maanaam du loo xamante ne lu war la te loolu Euh, te it maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko bàyyi loolu moo lay wan ne yéggul ci degré bi nga xamante ne mooy ne képp ku ko bàyyi da am bàkkaar wala yu mel noonu te it yenente bi sallallahu alayhi wasallam daanu ko def ci biir kër moo tax ñu gis fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom ci ni ñuy tërale seen usul ñoom boolewuñ ko ci sunanu maanaam ñoom sunanu rawaatib boolewuñ ko ci yi nga xamante ne dañ naan lii dañ naan sunna la boo xam ne dañ koy def déedéet dañ naan rek maanaam julli gu nekk nga julli ñaar rakka avant ñaar rakka après su dee luñ terewuñu ku julli après maanaam wala terewuñu ku julli avant loolu baax na maanaam ñoom noonu rek lañ koy defee bu ko defee boo defee ñeenti rakka amoo gënati jeex maanaam lu tax ngir ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan nekkul loo xam te ne daf koy saxoo loolu tax te nga gisoon nañ ne sunna pour mu mën a nekk sunna mu ne wa sunnatun ma ahmadun qad wadaba alayhi wa zuhuru fiihi wajaba maanaam la nga gis ne kon loolu mooy sunna ci ñoom mooy loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo saxoo waaye ba pare mu koy feeñal tamit loolu te gis nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam léeg am na yii daanuñ ko daanu ko def saa nekk kon loolu moom nga gis ne fuqaha maliki rahmatullah da ngay gis seen logique ñi nga xamante ne noonu lañ gisee bu dee hadith yi dañ ko weddi déedéet mais ñoom c'est dafa am nu ñuy doxale maanaam qaida loo xam ne dañ naan lii mooy suñu règle usul bi lii la maanaam kon bu boobaal nga gis ne ñu daal di ñuy dëppoo ci noonu nga xam ne noonu lañuy ñuy doxe mais du ne rek dañoo gis xadis yi voilà pourtant xadis baa ngi nii nangam bu loolu déedéet dégg nga kon mu ne baabu julli man baabu buntu man ki nga xam te ne la mu yeta tawwa coobarewul maanaam julliwul ay la naafila daal maktuba ginnaaw julli farata gi loolu mu indi xadisu euh, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy al Ibnul Madini hayyatul waadi muy Abul Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi génn àdduna cent soixante deux cent trente-quatrième année génn gane àdduna cent soixante-unième année ginnaaw bi alayhi salaatu wassalaam mu ne haddathana te moom mooy al Ibn Uyayna euh, Sufyaan ibn Uyayna ibn Maymuun al Hilaali rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad euh, al-Kufi euh, euh, thumma al-Makki rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Makka nekkoon tamit waa Kufa maanaam Kufa gane àdduna mi ngi gane àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi génn àdduna ci suñu weer wi ñu ne ci cent quatre-vingt-dix-huitième année muy weeru Rajab bi comme Yahya ibn Sa'id al Qattan rahmatullahi alayhi maanaam ñoom ñaar ñoo bokk at biñ génn àdduna mu ne an te moom mooy ibnu dinar al-makki muy abu muhammad al-asram rahimahullahu taala al-jumhi di euh, waa makka euh, gane àdduna quarante-sixième année génn àdduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne annahu qaala sami'tu dégg naa Aba Shasa Jaabiran maanaam mu tudd li nga xam ne mooy dàqantalam Aba Shasa ba pare daal di tudd Jaabir te moom mooy Jaabir ibnu Zayd al-Azdi euh, al-Yahmudi rahimahullahu taala muy waa Basra Euh, rahimahullahu ta'ala génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qaala mu ne sami'tu dégg na Ibn Abbas muy sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf rahimahullahu taala di waa eh, di hibrul umma wa turjumaanul qur'aan dakantam nekk abul abbas comme niñ ko xame eh, nekkoon waa makka ak waa madina naka noon nekkoon na waa kuufa eh, nekkoon na tamit waa taif rahimahullahu radiyallahu taala anhu Euh, moom mi ngi génn àdduna ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn juróom-benn at juróom-ñett juróom-benn fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mun a sallaytu julli naa a rasuulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam samaaniyan juróom-ñetti rakka jami'an muy mbooloo maanaam nu boole leen maanaam moom mooy tisbaar ak takkusaan mu boole leen wa sab'an ak juróom-ñaar jami'an mu boole leen muy timis ak gee kultu mu ne ko yaa aba Shaafi maanaam te lii lu muy tekki maanaam bu boobaa li tax imaam al-Bukhari indi ko fii rahimahullahu taala mooy ne loolu su su ko defee mooy du julli naafila parce que bu fekkee fekkente ne julli la tisbaar ba pare boole ko tàkkusaan bi ñoom ñaar mu boole leen lool li muy tekki mooy ginnaaw tisbaar yi ñaar raakaayam daan faral di def defu leen maanaam loolu lañ ciy xamee te ginnaaw tàkkusaan la amul dañuy xam ne kon defu ko maanaam naka noonu timis ak géegi bu leen boolee defu defu ko loolu lay tekki maanaam kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di koy indee nii mu daa di wax ne nee na qultu ma wax ne yaa Aba Shasa yaa Abu Shasa maanaam kon Amr ibn Dinar moo ko wax rahimahullah ne Abu Shasa ne ko abunnahu maanaam maa ngi njort ne moom kat akhara dafa yéesa ab zuhra Euh, tisbaar wa ajjala mu daal di gaa gaawee teele al asr takkusaan wa ajjala mu daal di gaawee teele al isha gee wa akhara mu daal di yéexi al maghriba timis qaala mu ne wa ana man azunnuhu noonu laa ko yaakaare maanaam fii da ngay gis ne lu mu tudd jamono fuuri la tudd mais fii moom dafa nii dafa yaakaar waxul ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma noonu la ko waxe gisoon nañu hadith bi gisoon nañ li nga xamante ne moom moo aju woon ci leeral gi ak tekkantal gi wallahu a'lam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi ko indi hadis numéro 543 ak 562 imam Muslim euh, indi na ko hadis numéro 705 juróom ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro 1210 ak 1211 imam At-Tirmidhi indi na ko hadis numéro 187 imam An-Nasa'i indi na ko hadis numéro 589 590 601 602 603 Euh, niki noonu imam Malik indi na ko xadis numéro trois cent quatre-vingt-cinq imam Ahmad lu bari la ko indi dañu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi rahimallahu ba mu des imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu salaatu duha fi safar maanaam léegi nag mu ngi daal di indi julli yi nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu julli gi yor-yor mu nekk julli goo xamante ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ciy xirtale mu nekk loo xamante ne kon ab maanaam ci xeetu naafila yi mu nekk lu màgg a màgg a màgg lool ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam xadiis ci gën a siiw mooy xadiis sayyidina Abu Zar bi nekk ci Sahih imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu maanaam xadiis sayyidina Abu Zar radiyallahu ta'ala bu nekk ci Sahih imam Muslim mu ne yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa maanaam nit nit ku nekk bu xëyee maanaam fi yax yi di dajoo mooy articulation yi dafa am sarax bu ko ci war saa yu xëyee rek maanaam nombre d'articulation yi articulation benn bu ci nekk am na euh, sarax bu ko ci war mu ne fa kullu tasbihatin sadaqa maanaam euh, sa euh, bu nekk sarax la wa kullu tahmidatin sadaqa maanaam baatu maanaam bu ne subhaanallah saraxe la maanaam naka noonu alhamdulilah mu ne tamit loolu tamit euh, sarax la wa kullu tahlil tahlilatin sadaqa maanaam bu waxee laa ilaha illallah tamit loolu tamit sarax la mu ne wa kullu takbiratin sadaqa bu daal di kàbbaree maa ngi baax allahu akbar loolu tamit sarax la mu ne wa amrun bil sadaqa digle lu baax tamit loolu euh, sarax la wa nahyun anil munkari sadaqa maanaam tere lu bon itam loolu tamit. saraxa la mu ne wa yujza min kulli zalika rak'atani rak'atani yarka'uhuma min ad am na loo xamante ne boo ko defee rek def nga lépp mooy julli ñaar rakka ci yor yor boo ko defee saraxel nga lépp sa yaram yëpp maanaam euh, loolu day tegtale maanaam ñaar rakka yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaar rakka yor yor ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo ci nekk am na yeneen i yoo xamante ne nekk na ci ay yeneen xadis yoo xamante ne dañuy leeral ngëneel gu mag bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, julli ñaari rakkay yoor yooy waaye lii nga xamante ne moom mooy euh, yoor yoor nag voilà dañ ci ñëw léegi insha allah taala maanaam euh, yoor yoor moom mooy jamono ji nga xamante ne bu jant bi jógee maanaam bu jant bi xësee ba jóg ba partie jamono ji nga xamante ne moom la ñuy tere ku ci la moom mooy jant bi jub na carrément ba tolloog xaydu rom sax moom mooy euh, à peu près lu tolloog quinze minutes après jant bi jóg bu boobaa nag day daal di def yoor yoor day daal di man a nekk ba jamono ji jant bi di jéng maanaam loolu moom mooy yoor ba jant bi ba jant bi di nekk ci digg bi maanaam ba zawal mooy zénith avant boobu diggante boobu yëpp maanaam loolu moom mooy yoor yoor maanaam foofu moom mooy waxtu yi nga xam ne mooy waxtu wu yaatu amma waxtu wi nga xamante ne moom mooy bi gën moom mooy bu fekkente ne jant bi dem na ba tàng comme li nga xamante ne moom li ñu euh, euh, euh, moom maanaam muy salaatu duha maanaam yoor yoor googu comme comme li yent bi sallallahu alayhi wasallam mun a xiin mun a salaatul awwaabiina xiina tarmidul fisaal maanaam mooy jamono ji nga xamante ne dafay commencer tàng nag maanaam mooy jant bi jóg na bay commencer ba muy commencer tàng maanaam nga xam ne euh, xeer yi dañuy commencé tàng maanaam ci dëkk ñoom seen dëkk yi nga xamante ne bu jant bi commencé jóg ay dix yooyu rek jant bi mu tàng jër xeer yi boo koy laal mooy lakk maanaam loolu ah, nga xamante ne da ngay gis euh, ay ay dix heures nga gis quarante cinq degré jàpp cinquante degré xam nga loolu maanaam ñoom <laughs> yooyu ah, euh, moom mooy kon jamono jooju la comme ni nga xamante ne tamit noonu la nekkee muy salaatul awwaabiina loolu tamit mu lu mat a leeral la nepp yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tuddee salaatul awwaabiina maanaam mooy jaamu yàlla yi nga xam mooy jullit ñi nga xamante ne ñoom ñoo delloo carrément ci yàlla ngir ne waxtu woowu ñaare nit ñi day fekk ñuy di doxi ci seen soxla la ñuy lijjanti sotteegul wara yu mel noonu yow nga am temps daal ne nag ma jullul borom subhaanahu ñaari rakka maanaam loolu nag moom mooy salaatul awwaabiina jullit ñi dellu ci yàlla donte am na ci rahmatul borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne salaatul awwaabiina moom mooy ginnaaw timis ñaar rakka yooyu waaye nag li nga xamante ne mooy li gën a wér mooy di ngir bi beneen bi nga xamante ne tamit moom lañ koy wax salaatul ishraq lañ koy wax tamit muy julli yoor yoor dañ koy wax tamit salaatul ishraq maanaam ngir ne julli la waxtu wala woo xamante ne jant bi day fekk jant bi fenk na ba pare donte boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wuute nañ tamit maanaam ne jàpp nañ ne ishraq xëy na moom mooy balaa maanaam jamono ji gën ci yor yor di yegg si maanaam moom mooy bu jant bi jéngee jógee rek commencé jóg rek maanaam nga daal di jóg julli yeneen ñaar rakka yoo xamante ne koy nga koy naafila maanaam bu boobaa ñu daal di tuddee loolu ishraq waaye nag boo lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi salaatul ishraq ak salaatul duha benn la maanaam kon ay synonyme la muy salaatul ishraq salaatul duha ak salaatul awwaabiina maanaam même julli gi la ñuy léegi nag mu daal di def ñaata ban waxtu mooy bi gën ñu julli ko waxtu bi gën nag ñu julli ko mooy jamono ji nga xamante ne comme ni mu wax ne mooy jamono ji muy tàng noonu te moom mooy jamono ji nga xam ne ci la tàkkusaan di jot comme li imam ad-Dasuqi wax rahimahullah mooy jamono ji nga xamante ne ci la tàkkusaan mooy bu tàkkusaan di jot lii def pour timis jot lu toll loolu maanaam mooy pour jant bi bu jant bi jógee maanaam ba to ba lu toll noonu te loolu moom mooy kaar bi rek maanaam moom mooy bu ñu jëlee euh, euh, zénith bi ak jant bi jamono ji muy jóg maanaam ak zénith bi ñu daal di koy xaaj ñeenti xaaj yu tolloo xaaj bu njëkk bi loolu moom mooy julli bi nga xamante ne moom mooy julli euh, bi gën mooy mooy bu jant bi tollee ci kaaru asamaan pour mu mën a yegg ci zénith bi loolu moom mooy li nga xamante ne mooy julli gi nga xam ne moom mooy bi gën ñu julli ko buñ ko xaajee déedéet ñeent ñeenti xaaj ci zénith bi maanaam kaaru asamaan fi ci zénith bi voilà dégg nga loolu kon moom mooy waxtu wi gën ñu julli ko yor yor amma li nga xamante ne tamit moom mooy julli li gën ci ñu julli ko yor yor mooy juróom-ñetti rakkaa yi comme ni mu ñëwee ci xadis bi donte am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ko ci xanafi yi rahimahumullah ñu ne fukki rakkaa moo gën waaye li nga xamante ne moom mooy li gën ak euh, li gën moom mooy juróom-ñetti rakkaa yi comme ni mu ñëwee ci hadith sayyid ummu hani bi radiyallahu voilà jusqu'à avant tisbar donc ay cinq minutes à peu près avant tisbar voilà kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li euh, gën Euh, ci ñu julli ko insha taala bu jotaay bii di ñëw dinañu dugg ci li nga xamante ne moom mooy hadith euh, yi wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil